baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim yaa ayuha alladina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min alsaydi tanaaluhu aydiikum wa rimaaxukum liyaclama allahu man yaxaafuhu bilgayb faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim suñu borooma ngay wax ci laayaab juróom-ñeent fukk beek ñeent mu ne yaa ayyuhal ladina amanu i yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal layabluwannakumullah waat naa ne sama man borom bi tabaaraka wa taala la yabluwannakum waat na ne dina leen natture allahu borom bi tabaaraka wa taala bi shay'in ci lenn min as-sayd ci rëbb tanaaluhu loo xam ne da koy jote aydiikum li nga xam ne mooy seen loxo yi wa rimaahukum ak seen xeej yi loolu mooy ñan ñi nga xam ne dañoo dem makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ngir umra wala ngir aj ñoom xam nga waxoon nañ la bokk na ci ñiy tere kene kooku daa min koy tere bu armaale te bokk na ceen cey tere li nga xamante ne nii mooy mu rëbb ci la woon dafa xaram ki nga xam ne dafa armaal ba pare naan day rëbb waaye waxuma la kiy armaal kese waaye ma ne màkk ci boppam mooy foofu comme ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne dafa tere ku fi rëbb voilà moo xaraamal xaram la mooy picc ya fa nekk kenn amul droit bu leen mooy même ah bàyyi ma yi ñuy rëbb mooy rëbb ya fa nekk kenn amul droit rëbb ko te tamit kenn amul droit daal di leen teg piège wala puus leen fexe leen a puus daal yàllaa yu nafaru saydu sayduha fexe yow ërtal leen puus leen ba ñu génn bu ko defee nga rëbb leen ci biti xaram bi loolu dafa xaram kon nag ñooñ ñépp la voilà kon nag mu ne nag man nag dinaa leen nattoo loolu mooy di ngeen nekk ci xaram bii moo xam da ngeen armal war a umra wala ngeen aj wala ngeen nekk fi ndax damaa tere ku fi rëbb même bu dee umra ak aj mais di jege seen suufoo barbe <laughs> man comme muñ ko mën a waxe noonu di leen titiyee te ñamut te bu ngeen nan ko la lool nag maa leen ko nattoo xool ba xam amul nga naan wax man may le président des chasseurs du Mali des dogon man le grand dogon bi nga xamante ne nii ñépp ma xam ci man a sachet waaye xoolal antelope bi rek fii ci côté Kaaba gi quoi mu yooy romb nii xaaral ma jël sama xeej wala sama flèche ne ko cas loolu dafa xaraam de doo ko man loolu lay wax ne nag kon nag dinaa leen rëbb dinaa leen nattu bi shay'in ci aslëf min as-sayd ci wàllu li nga xam ne mooy rëbb tanaaluhu mooy dina leen fi romb ngeen man loo xamante ne nii seeni loxo da koy jote ak seen xeej yi loolu nag boroom bi moo leen ko nattoo mooy di la xaraamal loo xam ne waaye yow mu ngi nii mooy euh, mënoon la ko def mais dañ la ko xaraamal mu ngi mel rek bu koor gi ñëwee voilà nga nekk fii sa biir néeg nekk yow kese yaa dëkk yow kese sa frigo bi façon lekk yu nekk ngi fi ndox yu seen dugg yi mu canicule 38 degrés à l'ombre saway te yow leer na ne fii mu ne ba nga xëddee moo doon trois heures du matin fii ci tugal sawaay ci France gi trois heures du matin yow ca nga xëddoon te fii mu ne dog bi vingt et une la yow kooku waaye yow amoo droit naan ha waaye léegi borom bi moo lay nag toolool di la xool waa léegi baax na ndox mu sedd mi ci biir oasis yi ci biir boisson yu sedd yi ta baax mashrubaat yi waaye yi nga xamante ne ganaar yi ñu njoñ yi te newoon fii am ku la ko yakkaloon ndax yow ak selib nga wala <laughs> wala wala sax mari nga ak lu mu man di doon nekkal lu la neex laa wax borom bee leen di natt di xool est-ce que léegi yow gëm di nga ragal yàlla ci li koor gi mu teg nga respecté ba wala boog da sa bakkan ba dem ne ah kaa ah, ah non naa taafantaloo ne damaa xiifoon bay waaj a dee rek damaa sonnoon damaa lor woon loolu borom dina ko xool de kon liyabluwakum ngir mu ne dina leen nekk koo xam ne da leen di saytu de di leen nattu kon nag mu ngi noonu mu ne nag képp nag mu ne li ngir nag léeg-léegi mu ne li ma borom bi da leen na tolloo lu leen bu moo mala nga xam ne seen loxo yi ak seen xeej yi da koy jege nga xam ne man koo yu man koo laal waaye li ma mu tere leen ko li ma ngir borom bi daal di feeñal ta xam dëgg-dëgg mooy xam na ba pare waaye day feeñal man ana kan yaxaafuhu moom moo ko ragal bil ghaybi ci kumpa kooku noonu mooy kan ak kan moo ko ragalul walla fa man i'tada képp nag koo xamante ne nii dafa jaggi jéggi tere bi ma tere di def loolu daal di rëbb voilà banda daalika ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la ko lii nii dëkkal tere gi dikkal ko mu leer ko waaye mu ne moom daal ses ses ses instincts de chasseur moom moom daal ni mu man daal man a man a rëbbam gi daal rëbbkat bu mag bi mu doon moom bu ko yi rombee te rëbbu leen yaramam wi daal mooy naw daal moom daal non il ne sera pas normal daal mu def ko mu ne kooku fa la huuñeel na ko de adabun mbugal alimun gu tara tar bu ko borom bi jéggalul après mu ne ya ayyuhalladhina amanu éy yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm te dëggal laa taqtulu sayd bu leen rëbb de voilà mooy bu leen rey rëbb la woro arab di wax mooy bu leen rëbb wa antum xurum fekk ne yéen da ngeen a armal nekk ñoo xamante ne nii da ngeen a dugg ci période de sacralisation da ngeen a armal ngir umra wala ngir aj loolu moom bu ngeen ko xasee de alhamdulillah seen borom tere na leen ngeen di rëbb de waaye it wa antum xurum même bu ngeen duggee mooy ah, buñ ne ahrama mooy koo xam ne day tekki koo xam ne dugg na ci xaram bi voilà comme buñ ne waa ji moom kii nu mu tudd waa ji dafa kii quoi anjana mooy dugg na najd voilà mooy nekk na najd mooy yow boo duggee ci xaram bi tamit waxoon nañ lañ fay xaraamal ko rëbb yow itam dañ lay wooy xaraamal voilà wa man qatalahu léegi nag nee naa leen bu kenn rëbb fii de wa man qatalahu képp nag koo xam ne dafa rëbb minkum rey am rëbb mi muta'ammidan tay ko ginnaaw bi ko tere bi dikkalee fa jazaa'un kooku nan la koy réparer mu ne kooku ak payam ni muy réparer mooy mislu ma qatala minan na'am day li nga xamante ne ci jur ji xam nga na'am ci en général bu ñu ko jooyalee noonu gëléem lañ ci jublu waaye fii mu ngi ci jublu li nga xamante ne nii gëléem bëy xar ñoomin nag gaa yoo yële mooy képp ku feer rëbb dara dañuy xool la mu rëbb ñu xool misla ma qatala minan naam ñu xool la mu nirool ci jur ji nga xam ne moom la ñu am ci kër yi muy animaux domestiques yi nga jël lu mel noonu lële moom ngay réparer loolu le yahkum loolu nag ki koy àtte yahkumu bihi dina àtte loolu le zawa adlin minkum ñaar ñu maandu ci yéen mooy dañuy xool ñi nga xam ne ñooy àtte xool nay kii kat mooy ab antilope la rey par exemple moom la rëbb àll la rey léegi nag ñu xool ci jur ji ñaar la ñuy woo ñu maandu ñoom ñu xool ne lii mu rey lan la gën a ci jur ji ñu am mu ne ñoom ñaar dëppoo ne lii bu ko defee waa ji loolu la lay joxe de hadiyan mu nekk loo xam ne hadiyu la baalig al kaaba boo xam ne dañ koy def nag da koy rendi ngir boo xam ne day jotali al kaaba mooy kaaba ga tekkiwul da ngay ñëw ba ci buntu kaaba gi lu ñu lool def ko fa non foofu kenn du fa rendee mooy ay minaaw ak yooyu mooy xaramul makki la ci jógloo aw walla boog bu manul loolu de aw walla boog lool kafaaratun mooy wala mu nekk loo xamante ne nii wala lii am na ñoo xam ne dañ ne noonu lii choix la aw kafaaratun wala boobu mu nekk loo xam ne day kafaara nan la koy defee ngir effacer bakkaar bi mu def ta'amu masakin mooy leel ñi nga xamante ne ay miskin lañ aw adlu dhalika siyam wala loo xamante ne nii bu dee ne yooyu yëpp amul moom ana nan lay def mooy waaja lu mel noonu mooy amul loo xamante ne nii aw adlu dhalika mooy wala lu mel ni ak lekk daal loo xamante ne nii moom lay joxe bu amul loo xam ne équivalent wu lekk lu muy joxe doo kooku lan lay def siyaaman mooy day jël day def li nga xamante ne nii mooy day woor li yazuqa nga am na nag ñu ne mooy mudd bu nekk benn bés lay représenté bu dee yow dañ ne ña nga war a leel yow da ngaa waroon a joxe ñetti mudd kon yow mooy ñetti wo fan ngay woor kon nag mu ngi noonu le mu ne kon siyaaman ak woor lay def li yazuqa ngir mu mos wa bana amri conséquence u diisu payu la nga xamante ne mooy bàkkaar bi nga xam ne moom la def ba mu rëbbee tañu tere woon ko suñu boroom ne afallahu amma salaf suñu boroom nag ne képp ku ma soon a def yii nii boroom bi daal dinay jéggale li nga xam ne moo jiitu woon wa man aada léegi nag bi àtte bi leeree nii leer képp koo xam ne defoon nga ñu def la lii nga ñëwaat delluwaat ci wa man aada ku ci delluwaat nag fa yantaqimu llahu min borom bi de xel séef naa nekk koo xam ne dina fayyu daal di koy mbugal minhu ci moom moomale wallahu te borom bi azizun mooy ki not ci nguuram azizun mooy ki am sañ-sañu daal di mbugal ñi nga xam ne ñooy moy ay ndigalam de wa imna zuntiqam mooy borom ak fayyu gi metti nga xam ne nit ki bu defee loo xam ne daf koo tere am na sañ-sañu kattanu man-manu daal di koy mbugal bu dee ne jéggalu ko mu ne la lakum yéen nag ñin ñi nag daal nañ leen danganal saydul bahri mooy li nga xamante ne mooy rëbbum géej mooy li nga xamante ne mooy nappkat bi li muy jële géej ñoomin jën ak gaayooyele ñoomin ton ñoomin ñoomin yooy ak ñoomin yaboy ak façon yooyele ñoomin mbaa këllëg lépp dagande wa ta'amuhu kon nag mooy rëbb ci géej gi loolu daganal nañ leen ko de man ngeen koo lekk mu ngi noonu le wa ta'amuhu la nga xamante ne nii nag mooy li nga xam ne mooy ñamu géej la fay jógee mooy rëbb gi daganal nañ leen ko la fay jógee daganal nañ leen ko la ngeen di rëbb bi waaye li géej gi di këq di ko sànni voilà loolu yi daal dinañ leen koy daganal la ko mu nekk loo xamante ne lu ngeen man di jariñoo la wali sayaara waaye it daganal naa leen ko yéen ñi dëkk ci dëkk bi bu dee ñu am géej wala dex wala yooyu wala ñu ñu fa importer indi fa mbir ya wala sayaara ak ñi nga xam ne tukki kat lañ tamit ñoom itam daal ñuy man a lekk ci yooyale loolu garaawul ñoom it dagal na ci ñoom wa harrima alaykum wa alaykum lii li rawatina ñi nga xamante ne ñooy armal ñooy ñoom garaawul mën nañ leen indil li nga xam ne dañ koo napp ak yooyu garaawul loolu ak tamit xar moo xam ne dañ koo rendi ci kër yi loolu mën na cee lekk ganaar ak ñoom in kanaara léegi nag ma daal dinañ leen xaraamal aleykum ci seen kaw saydul barri li nga xam ne nag mooy rëbbum jéeri ji mooy chasseur bi ki nga xam ne moom ab rëbbkat la di rëbb li nga xamante ne mooy ñamala de gaa yooyu ñoom daal dinañ leen tere loolu de al barri muy muy rëbbum jéeri ji maa dumtum xuruma fekk yéen a ngi armal fekk yéen a ngi nekk makka